alimamu alhafidu nnawawiyu rahimahullahu taala mu dugg ci wàllu xadiis yi ah, chapitre deux cent trente-six balay baabu fadlil itqi gëneelu affranchir libérer jaam wana wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli 'udwin minhaa 'udwan minhu mina nnaar hattaa farjahu bi farjihi muttafaqun alayhi kon al imaamul haafizu an-Nawawi rahimahullah mu njëkk indi xadiis bi nga xam ne moom la indi nii mu an wa an abi hurayrata te mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi al-yamani radiyallahu anhu annahu na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li man ataqa képp koo xam ne daal dinay libéré raqabatan mooy képp koo xam ne libéré nga ab waaw nga libéré ab jaam muslimatan jaam boo xam ne nag jaam la boo xam ne jullit la raqaba nag séminaire a ça ne veut pas yow kon jigéen kese déedéet baat la boo xam ne dafa jigéenu mais góor ak jigéen ataqallahu borom bi dina affranchir ca la mu libéré que li daal koy may liberté bi kulli udwin ci cëru ka mu libéré ku nekk minha ci wookee udwan minhu minan naar mooy yow liñ ko libéré sa tànk mooy waa nit la koo xam ne am na tànk am nay bët am nay loxo am na lépp lépp lu ba nga ko libéré yow sa loolu bépp lu mu am cër bu mu am borom bi libéré na ko goreel na ko ci sawara xatta ba ni nga xam ne farjahu pëyam bi farji ci pëyu ka mu waaw libéré nga ko sa lépp la borom bi di daal di ci sawara daal koy euh, ñoŋal mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al na ko noon taalibeem al imaamu muslim rahmatullahi alayhimaa ñoo ko bopp solo léegi laaj bu njëkk bi mooy mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu la le déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal na koy solo na ko noonu al imaamu at-tirmidhi rahmatullahi kanta suñu kàddu yi moom la ñuy njëkk a jël après ñu gis fi nga xam ne nag ko indee hadis bi gën a yaatu comme que kàddu yi imaam an-Nawawi indi nag mu indi ci kitaabul kafaaraat kafaara kitaabu kafaaraatil aymaan baabu qawlillahi taala aw tahriiru raqaba wa ayu riqaabi azka mu ne haddathana Muhammad ibn bi boo fàttale ko hadis bi mu mu ne haddathana Muhammad ibn Abdirrahim mu ne nettali na suñu sëriñ de Muhammad ibn Abdirrahim ibn Abi Zuhayr al-Qurashi al-Adawi mawla Abu Yahya al-Bazzaz al-Baghdadi ñu xame ko woon ci Sa'iqa rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent cinquante cinq kii sëriñ bi euh, imaamul Haafizul Bukhari euh, ana bi ci tegula imaamul Bukhari génn àddina deux cent cinquante six <laughs> sëriñam bi nag cent quatre vingt cinq la gane àddina mooy eh, imaamul Bukhari cent quatre vingt quatorze mooy mage woon na ko neuf ans eh, ba pare eh, voilà mage woon na imaamul Bukhari neuf ans rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Daawud ibn Rushayd mu ne kii nettali mooy Daawud ibn Rushayd di Daawud ibn Rushayd Abul Fadl al-Haashimiyu mawlaahum al-Xawaarizmiyu ah ko al-Khawârizmî l'algorithme mais bokkul ak kii de kooku euh, ndax moom itam Khawârizm la dëkkoon muy bilaadu fële bokk ci bilaadu Khurasaan hein waaye cosaanam al-Baghdaadi rahimahullah génn àddina la rahmatullah yaani qaala mu ne al-Waliid ibnu Muslim mu ne ki al-Waliid ibnu Muslim da al-Waliid Muslim al-Qurashi mawlaa Abul Abbaas ash-Shaami ad-Dimashqiyu rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala ah, al-Waliid ibn Muslim rahimahullah tadliisu taswiya de bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii moom eh, bari woon lu mu ko doon liggéey moom rahimahullah moo la imaam Buxaari yi dinañ la bu ko fi indi bi ñu nga xaaral <laughs> an Abi Ghassan Muhammad ibn Musarrif mu jëla ko ci kuñ naan Abu Ghassan Eh, Walid ibn Muslim wax nañ la ne mu ngi génnaan ne cent quatre-vingt-quatorze loolu waxuñu ko rahmatullahi alayhi eh, muy année bi Imam al-Bukhari gane àddina rahmatullahi alayhi daal di moom an Abi Ghassan Muhammad ibn Mutarrif mu jële kuñ naan Abu Ghassan di Muhammad ibn Mutarrif ibn Dawud ibn Mutarrif ibn Abdillah ibn Sariya al-Laythi wa Abu Ghassan al-Madani al-Asqalani rahmatullahi alayhi génn àddina laata l'an cent non laata l'an cent la la la gane àddina voilà génn kañ la génn àddina loolu laa amul voilà loolu dajuma ko wallahu ta'ala alam an Zayd ibn Aslam mu jëla ko ci Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama ñi ne Abu Abdillah génn àddina la 136 rahmatullahi alayhi an Ali ibn al-Husayn gis nga càllale bi ni mu guddee mu jëla ko ci Ali ibn al-Husayn muy Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ah mooy kan ibn Abdul Muttalib Abu Talib ibn Abdul Muttalib ah, mooy kii mooy Zaynul Abidin Ali Zaynul Abidin Abul Husayn ñi ne Abul Hasan ñi ne Abu Muhammad muy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doomu al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala an ali ahli bayt rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam jamonoy maamam la juddu ah jamonoy Seydina Ali bi mu ne xalifa ci la juddu la 38 Euh, euh, côté yooyu ah, génn àddina l'an quatre-vingt-treize nekkoon ku kawe kawe kawe euh, ci bépp fànn voilà mooy surtout yonent bi sallallahu alayhi dëgg gi waaw ay Seydina Ali Zaynul Abidin taaru diini ci <laughs> ma sha allahu tabarak <laughs> ah, moom kon moom mu ne an Sa'id ibn Marjana léegi mu jëla ko ci koo xam ne boo ndax ànd la woon boo xam ne bu takkoo woon ak moom mais xadiis bi ci moom la ko jële voilà muy Sa'id ibn Marjana muy Sa'id ibn Marjana hmm? muy Sa'id ibn Abdillah Marjana yaayam la mais baayam Abdullah al-Qurashi al-Amiri nekkoon moo tax moom dafa dafa takkoo woon ak Ali Seydina Ali Zayn al-Abidin bañ ko doon wax saahibu Ali ibn al-Husayn lañ ko doon wax eh, ànd doo Ali ibn al-Husayn baa ngoog ndaw jaloore muy Abu Usman moo doon dàkkantalam al-Hijazi al-Madani eh, rahmatullahi alayhi moom mii eh, moom nag moo ko jiitu woon moo ko magoon parce que moom l'an vingt ci xilaafaay Seydina Omar la juddu ba pare génn àddina l'an quatre-vingt-seize mooy gis nga eh, <laughs> mooy ni mu ginee ni mu ginee gudd fan ak ni mu Seydina Ali Zaynul Abidin voilà presque ñoo quelques fan la ko rawe Euh, ci wàllu faatu ko waa euh, mu nekk ku yéeme sax waa ji Sa'id ibn Marjana Marjana nag yaayam an Abi Hurayrata moom moo ko jële Seydina Abu Hurayra di al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani yëpp lu mu solo hadith sept mille trois cent soixante-quatorze sept mille trois cent soixante-quatorze sept <laughs> li gën a dëgër an Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man ataqa raqabatan muslimatan ataqa allahu bi kulli udwin minhu udwan min an-nar hatta farjahu bi farja léegi na nañ xool imaamul Buxaari xam nga fii nii la ko sorool léegi nañ kay xool beneen fi nga xam ne kitaabul itqi voilà cette fois ci lëkk am lëkkaaleeg suñu fii baabu fadlil itq bi wax ci ngëneelu affranchir libérer li nga xamante ne nii mooy jaam ah ci foofu kitaabul itq baabun fil itq wa fadli buntu bi wax ci wàllu affranchir libérer ab jaam ak ngëneelam al imaamul Buxaari yora sànq maal loolu tax mu indi al Walid ibn Muslim fe parce que bi dafa am leneen yoon bu dëgër nekkul ne ci loolu lay ci moom lay sukkandikoo <laughs> mu ne haddasanaa ah, Ahmad ibn Yunus imaamul Buxaari mu ne nettalan suñu sëriñ di Ahmad ibn Yunus di Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays tamimi al-Yarbu'i al-Kufi al-Yarbu'i rahimahullahu ta'ala mooy shaykhul islam selon imam <laughs> Ahmad eh, al-Fudayl ibn Ziyad ne man dégg naa Ahmad ibn Hanbal benn waaye ne ko waaw waaw imam man ci kan laay eh, bind hadith mu ne ko ukhruj ila Ahmad ibn Yunus ila Ahmad ibn Yunus fa innahu shaykhul islam Allah ne ko demal ci Ahmad ibn Yunus <laughs> kooku mooy shaykhul islam waaw waaw mu ngi noonee génn àddina la deux cent vingt-sept rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Asim ibn Muhammad mu ne fi ñu nettal mooy Asim ibn Muhammad di Asim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari al-Adawi Asim hmm, rahimahullah di frère Umar ibn Muhammad ak Abu Bakr ak ñeneen rahimahullah tabaraka wa taala di Asim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Zayd doomi Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab mooy maamam radiyallahu taala anu kañ la gën a addina kañ la génn addina dajuma ko qaala mu ne haddathani Waaqid ibn Muhammad mu ne ki ma nettali man dongo Asim mooy Waaqid ibn Muhammad di Waaqid ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab mooy ay mbokkam ay mbokk lañ moom it génn àddina moom la cent quarante cinq rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani wa hmm? kii frère am la moom lañ doon la wax <laughs> kii mooy frère bi moom lañ doon la la mooy ci mooy frère bi ci frère am la ko jële waxoon nañ la Asim frère yi bokk na ci kii Waaqid wala waxuñ la ko woon mooy Waaqid ibn Muhammad ibn Zayd frère la voilà léegi euh, moom moom nag euh, moo ko jëlee l'an cent quarante cinq ginnaaw l'an quarante cinq la génn àddina moom mu ne qaala haddathani Sa'id ibn Marjana waaw saahibu Ali ibn Husayn xam nga bi xam nga càllale biñ jóge Ali ibn Husayn ci boppam di sëriñu Sa'id ibn Marjana moom moo ko jëlee ci moom ci Sa'id ibn Marjana waaw nekkoon am na doomam bu mu takkalool lool fii nag ki nga xam ne moo ko jële mooy sut Seydina Omar bi moo ko jële ci Sa'id ibn Marjana min gi sànq ah, rahimahullah sahibu di àndandoo Ali ibn al-Husayn bi Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib bi Zaynul Abidin radiyallahu an sayyid an ali bayti rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qaala qaala li Abu Hurayra voilà xoolal fii nga danay waxaale hadis bi fan la jóge Sa'id ibn Marjana nee na Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ma ne radiyallahu anhu qaala an-nabiyyu ne ma yonent saa saam nee na ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istanqadha Allahu bi kulli 'udwin minhu 'udwan minhu min an-naar mu ne Seydina Abu Hurayra dana ma yonent ba saa saam nee na sani yonent saa saam nee na ayyuma rajulin bépp góor a'taqa boo xam ne loolu nag amul góor ak jigéen a ci yem ah, wala amul mafhum loolu naan bon góor la kon jigéen bokk ci déedéet bépp góor boo xamante ne nii ataqa affranchir na imra'an benn góor benn nit góor jigéen musliman boo xam ne ku wommatu la kooku istanqada allahu borom bi dina muccal bi kulli udwin ci bépp cëru kookee minhu ca kanu libéré moom moom mi ko libéré ab cërum minhu minan ci safara léegi xoolal qaala Sa'id Sa'id nag nee bi ma Abu Hurayra waxee lii wa qaala Sa'id ibn Marjana radiyallahu anhu rahimahullah mu ne fantalaqtu ila Ali ibn al-Husayn nee na Abu Hurayra wax ma lii yii waaye lii rëy na kat <laughs> way lii màgg naa nee na ma dem ci Ali ibn al-Husayn sama àndandoo bi <laughs> radiyallahu anhu fa fa amada aliyun ah, ibn al-Husayn radiyallahu anhu ila Abdillah ila abdillahu qad ataahu bi abdullahi ibn jaafar asharata dirham aw alfa dinaar fa ataqa la hawla wala quwwata nee bi ma ñëwee man ma dem nag ci sama sëriñ bi Ali ibn al ne ko ah Abu Hurayra daal gis nga mu ngi mel ni trésor bi la ma wax ne leen saa salaam ko wax nee bi ma ko waxee ci boppam Seydina Ali Zaynul Abidin xamul woon xadiis bi bi mu ko waxee kon talab nee na ma dem bi ma demee ci moom wax ko ko ci saase mu jóg jëm ci benn jaamam boo xam ne bu mu amoon la boo xam ne kat doomu mbokkam bi <laughs> muy Abdallah ibn Jaafar xam nga Jaafar ibn Abi Talib mooy magu Seydina Ali ibn Abi Talib ah yaa ngi suivre pour nga bañ a faire perdre affaire bi ni mu demee mooy Seydina Jaafar dafa am doom ju Abdullah ñu koy Abdallah ibn Jaafar Talib Seydina Ali radiyallahu anhu di frère am ñoo bokk ndey ak baay moom Jaafar am doom duñ al-Husayn ibn Ali al-Husayn jur Ali bi ñuy wax Zaynul Abidin léegi mooy kon Abdallah ibn Jaafar lanu Seydina Ali Zaynul Abidin la du cousin wo nu mu nekk cousin om papaay Abdallah ibn Jaafar Abdallah Jaafar magu Seydina Ali la te Zeynul Abidin moom du doomu Seydina Ali direct Seydina Ali Seydina al-Husayn la jur Seydina moo jur Ali Zeynul Abidin Abdallah ibn Jaafar ki mu mooy al-Husayn Ali ñoom ku ci nekk doomu ay doomu frère lañu Jaafar Seydina Jaafar jur Abdallah Seydina Ali ibn Abi Talib jur ki nga xam ne mooy al-Husayn kooku la tollool kon kii nii léegi doomu al nag di Ali Zaynul Abidin moom la kële baay te xam man nañ ko waxe noonu mooy frère baayam la ci côté boobu waaw parce que moom bu nga dañ naan sa baay la dañ naan kook sa rakku papa la voilà mooy même bu dee du rakk direct waaw mooy da ngaa monsieur X ak monsieur A waaw moom naa lii ñu wax leer na jarul sax dugg foofu mooy Abdallah ibn Jaafar fayoon na ko ci ñaata asharata alaafa dirham jaam boo xam ne Abdallah ibn Jaafar dafa ñëw ne Ali Zaynul Abidin sa jaam bi doo ma ko jaay jaay ma ko waay <laughs> dix dirham laa koy jënde aw alf dirham wala mille dinaar dinaar non asharata alaaf mooy dix mille mais dirham mooy ci pièce or non pièce xaalis aw walla boog alf wala benn mooy mille ci ay pièces or doon na ko jaay mais jaayut ko woon bi ko Sayyid ibn Marjana waxee xadiisu yonent bi alayhi salaam mu jug ci saate dem ci jàmba daal di koy libérer ne ko yow libérer naa la te liñ ko doon fay c'est une waaw amaana soir njaay maa façon gul woon wala da nekkoon fa jaay koon en leer na mais mu gis ne affranchir sa bopp borom bi affranchir la ci ci ci sawara moo gën lépp loo mën am alal àddina lu ñu ma ci mën a fay jaam bi ma libéré ko man Ali Zaynul Abidin waaw sibtu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moo ma ko gën a allah waaw waaw nii la wal baladu tayyib waay waay yoo xam nga ne yaxruju nabatu bi te kii kan mooy baladu tayyibam kii ci yonent bi alayhi salaam la dagge sam te la jóge lii la lii mooy bu baax sa baay baax sa maam baax nga baax mooy lii mais sa maam sa baay baax nga ñëw bon di luubala ko mbuxumal cëm yow <laughs> waaw allahu akbar loolu graw na allah ci saase la hawla la hawla wala quwwata illa billah ci saase la ko libéré na ko demal <laughs> waaw waaw ah! <laughs> la hawla am na nag ñu ne jaam boobu mu tarif la tuddoon mutarrif loolu ñëw na comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax ci riwaaya Ismaïl ibn Abi Hakim nekk ca imaamu Ahmad ak Abu Awaana ak Abu Nu'aym ci al-Mustaxrajam moom Abu Awaana ci Sahih imam Muslim kene kooku mutarrif la jàmbu tuddoon am na ci benn riwaaya boo xamante ne nii imam Ahmad moo ko soloo comme Hajar wa alhamdulillah nako noon al imam Abu Awaad ci yoon Ismaïl biñ la doon wax sànq foofu nee na Saïd ibn Marjaana nee na bi ma nee ah ñëw ñoo Abu wax ko Seydina Ali Zaynul Abidin radiyallahu anhu mu ne ma anta sami'ta hadha min Abi Hurayra fa na'am nee na mu ne ma yow yaa Abu Hurayra mooy ngir leerlu parce que affaire bi daa neex kat <laughs> lii la wax Abu Hurayra moo ko wax moo waaw rek mu tëb dem ca jàmba ne ko yow mii libre nga moom waaw akbar ya subhaanallah léegi nañu xool al imaamu muslim wa abul husayn kanta moom kitaabul itq baabu fadlil itq comme ni voilà imaamu nawawi mi def baabu comme fii de ko tudde ci bi baabu fadlil itq foofu la ko def dajale ci ay version yoo xam ne yu bari la mu ne haddathana baabu mu ne haddathana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi Allah Allah al-Anazi al-Anazi al-Anazi muy sëriñu waa kutubu sitta Muhammad ibn al-Musanna az-Zamin Abu Musa al-Anazi al-Basri rahimahullah génn àddina 252 rahmatullah alayhi qala mun haddathana Yahya ibn Sa'id mu ne ki ma nettali mooy Yahya ibn Sa'id di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullahu ta'ala génn àddina 198 rahmatullahi alayhi Eh? an Abdillah ibn Sa'id wa huwa ibn Abi Hind imaam Muslim ne kooku nag Abdallah ibn Sa'id mooy ibn Abi Hind ña Abdallah ibn Sa'id ibn Abi Hind al-Fiza al-Fazari al-Fazari mawla Abu Bakr al-Madani rahimahullahu tabaraka wa taala génn àdduna 147 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Isma'il ibn Abi Hakim moom lañ doon wax sànq imaam al-Hafiz doon ko tudd mu Isma'il ibn Abi Hakim al-Qurashi al-Madani mawla Uthman ibn Affan ñii ne mawla Zubayr ibn al-Awwam la radiyallahu anhuma ñii ne mawla Umm Khalid bint Khalid ibn Sa'id ibn al-As di soxnaay mm, Zubayr ibn al-Awwam la wallahu ta'ala alam génn àddina la cent trente rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn Marjana moo ko jëlee Sa'id ibn Marjana sahibu Seydina Ali Zaynul Abidin radiyallahu anil jami' an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man ataqa raqabatan mu'minatan ataqa Allahu bi kulli irbin minha irban minhu minan naar gis nga fii ni mu ko indi irb <laughs> képp koo xamante ne daal di ngay affranchir libérer ab jaam bu goo xam ne bu gëm yàlla la kooku borom bi dina libérer ci yow kullu irbin irb nag mooy uddu rek comme li Imaam An-Nawawi wax ci al-Minhaj mu ne al irbu bi kis bi kasril hamza waskaani ra irb wa huwa mu ne huwa al udw voilà bi dammil ayni wa kasriha voilà kon mu ngi noonee mu ne kon mooy cir rek bu ci bokk ci yow dina la franchir dina la goreel ci sawara léegi imam muslim après indi na ko ci yeneen man ataqa raqabatan ataqa allah bi kulli udwin comme bi nekk ci riyaad bi udwan min a'dha min an-nar hatta farjahu bi farja voilà wallahu taala alam eh, eh, léegi bon riwaaye imam ahmad bi waxoon nañ ko jarul ñu fi ñëwaat hmm? eh, mais ko yaa dégg Abu Hurayra moo la wax lool mu ne ko waaw rek mu tëb daal di dem ci jaam bi na ko demal yow moom mu daal di koy <laughs> Euh, xoola xoola allah xoola imaam ahmad nañ jël benn kese <laughs> moo xam ne day gën a kii wa al imam ahmad musnad abi ib abu hurayra radiyallahu anhu mu ne haddathana makki ibn ibrahim mu ne nettal nañ suñu sëriñ di makki ibn ibrahim di makki <laughs> makki <laughs> ah Macky ah ah peut-être ñi sant ñi tudd Macky peut-être mooy loolu Macky xaw ma je ne sais pas ah, ci wolof <laughs> Macky Macky kii ma Mackiyu ibn Ibrahim ibn Bashir ibn Furqud ibn Farqad ibn Farqad Abu Sakan at-Tamimi al-Hanzali al-Barjami al-Balkhi al-Khurasani rahimahullah génn àddina la deux cent quatorze rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah yaani ibn Sa'id ibn Abi Hind gis nañ ko sànq fële an Isma'il ibn Hak ibn Abi Hakim ibn mawla Ali Zubayr noonu la imam Ahmad wa rahmatullah an Sa'id ibn Marjan gis nga annahu sami'a Aba Hurayra yaqulu qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne dégg na Seydina Abu Hurayra naan man ataqa raqabatan yonent saa salaam de nee ndawal yàlla li man ataqa raqabatan mu'min ataqa Allahu bi kulli irbin min ayban minhu min an-naari hatta innahu la yutiqu bil yadi al-yada wa bir rijli rijla wa bil farji al waaw mu ne dégg naa yonent saa yonent bi saa saa ne képp koo xam ne goreel nga ab jaam borom bi dina goreel sa bépp cër boo xam ne day taxawu cërum ba nga ko libéré ci sa wara hatta ci sa loxo. boo libé loxoom ba nga libéré yàlla libéré sa loxo ci sawara sa tànk moom it mu libéré tànkam ci sawara xattaa sa pëy mu libéré sa pëy ci sawara fa qaala ali ibn al léegi nee bi ma ñëwee man Sayd ibn Marjana wax ko sama àndandoo bi sama sëriñ bi Sayyidina Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma mu ne ma anta sami'ta hadha min Abi Hurayra mu ne ma yow yaa dégg lii ci Sayyidina Abu Hurayra fa qaala Sa'id Saïd nee na ma ne ko na am waaw fa qaala Ali ibn al-Husayn li ghulaamin lahu afrahi ghilmaani ud'u li Mutarrifa voilà tur baa ngi nii nee na ci saa si Seydina Ali Zaynul Abidin bi ma nee ko waaw Abu Hurayra moo ma ko wax moom laa dégg mu wax mu daal di woolu benn ci jaamam yi nga xam ne afrahi mooy ahsan wa ah ahza jaamam yi amoon yëpp ki nga xam ne non seulement moo ci gënoon a taaru mais côté xel ak liggéey ak xam-xam ak lool moo ko ci ëppoon ginoon ci muus ginoon ci nekk ki nga xam moo ci gënoon a mat mu ne ko wool ma ko ud'u li Mutarrifa Mutarrif la tuddoon mu ne ko demal nga wool Mutarrif jaam mu dem woo ko bi ñëw mu ne fa lamma qaama bayna yadayhi ah, Sa'id ibn Marjana nee na bi jaam bi ñëwee taxaw ci kanam Sayyidina Ali Zaynul Abidin radiyallahu anhuma qaala saydna ali ne ko radiyallahu anhu idhab fa anta hurrun li wajhi llahi azza wa jalla <laughs> ne ko demal yow libre nga ah ngir yàlla nekk nekk yàlla ngir yàlla ah pour la face d'Allah mi nga xam ne kedd na màgg na demal Allah kon hadis bi taxrij baa ngoog walillahi alhamdu wal minna lépp liñ ciy jàng nag suñu suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi ginnaaw lii mooy ngëneelu quand même libéré jaam mooy yow nit ku nekk boo libéré jaam fii ci àddina mo yow sa bopp nga libéré sa <laughs> bokk na ci moyens yi dina gaaw ngir borom bi sori la sawara mooy boo amee jaam wala nga am jaam loolu la tekkiwul ne mooy foog man euh, muy jaam bu ma moom boo fekkee jaam koo nekk daa nekk ci buumi jaam nga daal di koy libérer kooku yaa ngi ci biir voilà manuñ la ah, non non non yow t'es pas t'as pas fait parce que yow li nga def mooy li nga xamante ne jaamu keneen moomoo ko déet boo ko libéré wala sax nga participer ci libération am ci nga waaw luy de lay dugalaale waaw da lay duure da lay duugalaale voilà waaw loolu nag ci fadlullahi kese la ngëneelu yàlla képp boo xamante ne nii amoo ci dara yow jaam bi loo ci def ngëneelu yàlla mooy lim naan ku tabax jàkka ngir yàlla borom bi dina tabaxal jàkk eh, am néeg àjjal mais ça veut pas dire que yow il faut ah jàkka ji dañ ne projet bi quinze millions d'euros la ki joxe loolu lépp déedéet mooy yow boo joxee sa dërëm participation boo ci def lu mu ndaw ndaw yow yaa ngi mel ni ku tabax jàkka borom bi nag dina la tabaxal kër ci loolee lii mook fii ñoo yem waaw waawow loolu la moo tax loolu nekk loo xamante ne nii euh, bu ñu ko sàggane bul ne boo man li ma am matul ah kon de sawaay jaru ko waaw non loolu moom jaru ko quoi parce que man mataluma ko ah man mataluma ah. sama dërëm yu ndaw yi moos lan la man ah. daa mën a libérer kenn déedéet yow boo joxee boo joxee lu mu néew néew néew yaa ngi mel ni ku joxe yàlla lim soxla mooy sa yéene ak la nga def waaw i'malu fa sayara allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen de borom bi dina gis seen jëf waaw waaye ah yonent bi alei saa salaam borom bi dina ko exposé mu koy gis waaye it way ngëm yàlla yi xam lu baax dinañ xam ne lii di lu baax la comme niñ ko faxoon fan yee ah, ngi noonu kon boo libéré jaam gënee yow sa bopp nga libéré rek yàlla da ciy jaar libéré la sawara yow xaw ma kan mais sawara dootu la laal sa benn cër sawara du ko laal comme moom ni nga libéré ay cëram waaw gëneel gi leneen luñ ciy jànge mooy fadlu sayyidina ali zaynul abidin waaw ngëneelu waa ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam alqimma fi tahara fi tibai sunnati nabi waaw ci sommité ci topp njàngalem yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne ci la nga xam ne xamu ko ndax bu ko xamoon doon bàyyi ca xam bi Abdallah ibn Jaafar moom saxaaba la radiyallahu anhu moom gis na yeneen saa salaam fàttaliku keroog Seydina Jaafar génne àddina ca Mu'ta moom ak Muhammad frère bi ñoom la yonent sa biali saa sam watoon daal di woon leen kii voilà wax wax ju réy ji ca ñoom radiyallahu anhuma mooy doonu xaar sax mu ko ciy proposer dara waaye ba mu yëgee lii lii mooy suñu ñun ñun ñun ñaata yu baax lañ xam ñaata yu baax la ñu xam mais problème application la ñu am waaw ku nekk di taafantaloo lu nekk ngir bañ a def lu baax ngir bañ a franchir li nga xam ne mooy tax moo la teree def lu baax waaw moo teree def lu baax ngay permettre sa bopp ci di nekk ci yeneen di ut ay lay rek bon lii tax lii tax te lii alal la te alal sawaay ni mu mel ak doomu aadama bi waaw waaye mooy ñi nga xam ne l'islam yaru waaye ñii yor ko ñàkk ko la ñemale dinañ ko yor nag di ci def li yàlla digle digle ci ñoom li ci yàlla digle li ci yàlla digle mooy loolu dinañ ko yor li ci def li yàlla digle mais bu ñu ko jàkkoon ñu xam ne yàlla mi leen ko joxoon moo leen ko joxaat waaw salafu saalih lii la radiyallahu anhum da ngay gis yoo xam ne ñun boroom xelu mercantile yi nga xam ne esprit mercantile ak affaire pour ñoom xobet xobet dañ naan ñoom hi sawaay lii téema ko woon a jël waay sawaay xoolal lim ko ci lim ko te kim koy jaay saxaaba la quoi dina ko traité normalement way sawaay loolu teeway yow way xoolal alal ju toll nii bu ko defee après na ci mën a def nangam ak nangam ma ne yooyu yëpp ay galgalu Iblis kese la waaw yow xam nga ne li xayaa gën xam lu tax xaalis ba nga jaay ko yow xam nga ne moos lu pour yi ngay wax <laughs> waaw gis nga kon lii mooy c'est là où le bas blesse am nañ ñu bari yu ñu xam waaye ana lan la ñu appliquer selon li ñu xam moo tax Sayyidatu Aisha radhiyallahu anha doon wax tabi'in ba ñëwoon di ko laaj ay masala rek di ko laaj di ko laaj di ko laaj saa bu ñëwee am lu mu laaj am ay laaj yu Sayyidatu Aisha radhiyallahu anha benn jour mën a ko mais yow waa diw yow li ngay laaj it yaa ngi koy appliquer mooy tëndeku leen di waral seen kaw xujajullahi aleykum di jël layu yàlla yi ci seen kaw di ko teg seen kaw. waaw problème mu application waaw problème mu application gisoon nañ fi xadiisu Seydina Anas bi muy nettali lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bi suñu borom naan du ngeen jote dëgg-dëgg mbaax lu dul ngeen di dépenser ci li ngeen gën a bëgg ci li ngeen bëgg keroog lan la wax nee na sama baay te sama sama baay jiite di Abu Talha nga xam ne moo ëppoon ci bokkoon ëppoon ci lamsaar yi alal ci wàllu ay ay garabu tàndarma ñu ëppoon ci lamsaar yi lu ñu am ci ay garabu tàndarma mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam inna ahabba amwali bayruha waaw sama alal yi ma yor yépp bi ma ci gënal sama tool yi ferme bi ci gën a baax tool bi ci gën a baax mooy bi nekk mooy bayruha tool la boo xamante ne nii li muy joxe te yëpp moo ci gën mu ne ko nag yeneen saa salaam aaya bi wàcc na def naa ko saraxe naa ko ngir yàlla joxe naa ko muy li mu bëgg la jël joxe yeneen saa salaam daal di koy ñaanal waaw barkeel ko na ko léegi li ma gis mooy nga jël ko def ko ci sa jege ñaale yi yónni jox leen ko mooy gis ne ñoom salaf yi niñ doon def saxaaba yeeg doomu saxaaba yi radiyallahu anhum leen yare woon alors que ñun moom suñu projet yépp léeg-léeg ñàkkamel nii kese tax doxut ku ci nekk mu ngi xalaat ah la ma kocc koccal ak la ma xaw a kii nii non loolu c'est pas di ut ay lay rek tout le temps de façon xaalis dafa neex ci bakkan inna hadha al mal hulwatun xadira la yonent bari saa saa waxoon gis nga alal ji dafa neex te dafa nëtëx waaw waaw dafa neex bu ay lay kese moo tax nit ki nekk milliardaire saa boo koy jox dix mille mu jël <laughs> saa su ne muy gën bëgg ndax dafa neex di amaase rek alladi jamaa maalan wa addada yaxsabu anna maalahu axlada waaw aaja nga xam ne day dajale alalam di konta nag jàpp ne alalam ji lu ci ciy gën a am di gën yàgg ci dund ji waaw allah kon loolu nañ ci bàyyi xel waay waay nañu yàlla nañu borom bi may jikkooy ñi nga xamante ne ñoom la yonent bale saar saam yar muy lii Seydina Ali Zeynul Abidin radiyallahu anhu def bi mu déggee waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam leneen liñ ciy jàng mooy humilité ak humble bi nga xam ne noonu lañ noonu lañ yaroo woon salaf yi ak noonu la leen ñore woon waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ko déggee ki ko wax wóor na waaye ngir mu leerlu ñu ci jànge tamit leerlu ci xam-xam moo tax mu ne ko anta sami'ta hadha min abi hurayra yaa dégg li ci abu hurayra parce que mbir yëpp loolu la hadis fi problème bi nekk mooy est ki ko jële ci saxaaba la mu jële ci dëgg na nii la mais bu xasee wér kooku di ko wér jeex na ndax as-saxaabatu kulluhum te du ñu waxal yonent bi rek mu waxul moo rax mu leer lool yaa dégg lii ci Abu Hurayra mu ne waaw rek mu ne ko wowal ma mu tarif woon ma ko jaam boobu mu ñëw mun a ko anta hurrun bi idnillahi tabaraka wa taala bi idnillahi azza wa jalla libre nga waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw te tamit leneen lim ci jànge mooy weg gi nga xam ne moom la waa kër yonent bay saa saa woon saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax bépp siit buy cëppi cëppi di wax waxi caaxaanam mooy xamul li muy wax waaw gis nga ñii nga xam ne xam nga moom mii ci bokk na ci ñi siit yi naan mooy seen imam yu gën a mag mooy les douze imam moom mii ci la waaw waaw gis nga ni ñu doxaleeg saxaabaay yonent bi ay saa salaam est ce siit ñu ngi doxaleeg lool saxaabaay yonent bi ay saa salaam pas di sélectionné waaw siit yi ñu ngi doxaleeg lool njàngale mu jóge ci Abu Hurayra Sayyidina Abu Hurayra moom jëli ci yonent saa salaam kallaa ndax seen imam bi de Seydina Ali Zaynul Abidin mi ñuy woowe in kaanu saadiqin mu ngi nii moom ba mu déggee nit ñëw na ko Abu Hurayra nee na nekku fa mettre en doute waxu Abu Hurayra ne ko yow est yaa ko déggee ci moom mu waaw mu ko wool ma sama jaam bi ma bi gën ci sama jaam yi mu ñëw mu doxal li hadiisu Seydina Abu Hurayra ne wax ne yonent bay saa ko wax moo tax képp ku ñëw ci ginnaaw di la kàcc di wax ay waxi kàccam ak lu man di toll ak lu man di doon ah di wane ne ñooñu ñoom teguñ woon fu kawe saxaabaa yonent way sa sa mooy ñooñu kazzaabuun ay waxkat lu amul lañu waaw ay narkat lañu waaw ay saytaane lañ fii jusmaani ins yoo xamante ne ñu ngi ci ay yére Euh, euh, euh, yi nga xam ne ay ay koor yi ta nit waaw waaw lii tamit leneen luñ ci jànge mooy Sa'id ibn Marjana gis nga boo féete moo njëkk a juddu Seydina Ali Zaynul Abidin takkoo woon ak moom lool waaw te tamit dañ ci xamee lu ne moo le neewul man may waa man may surtout yonent may sa salaam benn waay boo xam ne waaye doomu marjaana ñëw di ma di ma xamalu xadiis loolu mooy lan yëfi réer yooyu nga xam ne moom ngay dégg ñenn ñi di wax ah parce que ñoom di wéy seen maam ñu jàpp ne keneen koo xam ne moom manu leen a xamal seen waxu maam waaw waaye nekkal surtout Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mais bu dee xamoo xilaas kay léegi nga bañ ne après yow doo ko yàggee ci keneen waaye <laughs> kon doo xam tous waaw <laughs> affaire bu loolu la mooy foo man bi amul yooyu moo amul képp koo xam ne lool ngay seet mooy dangay ngay font waaw <laughs> waaw waaw ay man mii kon de man mii nga xam ne kon de xaw ma saa maam bu dee diw mooy yëge ne dama xamal sama waxi maam wax yooyu nga xam ne dañ koy akaw joo ko miin ñun wolof képp kuy waxe lool fadar qadar kooku taq-taq la tilim tilim la bàyyil mu jàll waaw xam-xam amul couleur amul kii maay kilifaam warumaa wax lu tax waaw lu ci ne xanaa du dàllatul mu'min rek li aji ngëm yàlla ji seet fu mu ko fekk na ko jël jeex na wallahu ta'ala a'lam kon nag ah, fa jazallahu anna ala bayti rasulillah wa jazallahu anna sahabati rasulillah alayhim afdalu alayhi afdalu salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam léegi hadith bi ci tegu dañ ko ciy teg rek waaw parce que gisoon nañ ko muy hadith sayna wa mawlana Abu Dharr radiyallahu anhu mooy dernier bi muy mille trois cent cinquante mu ne wa an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya rasulallah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah qala qultu ayyur riqabi afdal qaala anfasuhaa inda ahlihaa wa aktharuhaa thamanan muttafaqun alayhi léegi muy xadis bi nga xam ne mu ne waan Abi Zarr mu ngi jëlee Seydina Abu Zarr Jundub ibnu Junaada li gën a siiw radiyallahu anhu an al-Ghifaari radiyallahu anhu frère am ba Unays radiyallahu anhu ak frère am bi mbokkal yaay Abu Najiih ay ah danga ko fàtte <laughs> Abu Najih ah radiyallahu anil jami' ah, ah kon mu ngi noonee mu Abi Dharr mu ngi jële Abu Dharr radiyallahu anhu qaala nee na qultu ya Rasuulallah yow ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam ayyul a'maali afdal mais ban ci jëf yi moo gën qaala ma wal jihaadu ak jihaad fi sabilillah yoonu yàlla qaala nee na fa qultu ma ne ko ayu riqabi afdal ana wan ci mooy goreel ay jaam ban moo ci gën qaala anfasuha ba nga xam ne moo gën a tedd inda ahliha fa ñu ko moom wa aktharuha samanan ba pare gina cher li nga xamante ne mooy ak njëg bu ko doon jaay lañ am loolu du mooy la génn nii Seydina Ali Zaynul Abidin def waa ji dafa jël Sa'id Marjana bi ma ko waxee mu ne ma anta sami'ta hadha min abi hurayra ne ma yow yaa dégg hadith bi sayna abu hurayra nee na ma wax ko ko ah mu def lan fa qaala aliyun ibnu al-husayn li ghulaamin lahu afrahi ghilmaanihi ud'u lii mutarrifan qaala falammaa qaama bayna yadayhi qaala idhab fa anta hurrun li wajhi llaahi azza wa jalla mooy am façon ah bi gën mooy nit la ngay dépensé la gën la nekk fa yow loolu moo gën ca yàlla mais li yées li ne fi yow nga bëgg koo joxe naan ngir yàlla sawaay duñ la ne du ngir yàlla de waaw ah, duñ la ne du ngir yàlla de waaye moos xam nga ne moos des na waaw xam nga ne moos sawaay sa loolu des na waaw li gën moom sa bopp nga ko yéene yàlla nag yoonu yàlla nag bon nga yéene ci leneen mais reconnaître loolu rek c'est pas grave quoi c'est mieux <laughs> mais di jéem gëmloo gaa yi hmm? euh, leneen loolu euh, boo ko gëmloo gaa yi borom bi euh, xam na quoi waaw mu ngi nii moom la Seydina Ali Zaynul Abidin radiyallahu ta'ala def te moom la hadith bi di wax Abu Dar nee ma laaj yonent bi alayhi salaam ah waa yonent bi alay salaam ban ci euh, affranchir jaam yoon moo ci gën mu ne bi nga xam ne anfasuha inda ahliha ba gën a cher fa ña moom wa aktharuha samana waaye gin cee cheru njëg muttafaqun alayhi loolu imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko bokk solo hadis bi juróom moon na hadis 117 hadith cent dix-sept gisoon nañ ko ci chapitre treize babum fi kasrati turuqil xayri al awwal moo doon premier hadith muy an mu ne woon an abi zarrin jundub ibn junaada radiyallahu ta'ala anhu qaal qultu ya rasulullah ayul a'mali afdal gisoon nañ ko foofu giroon na gudd foofu nag hadith bi ñu ko ndee fii waaye gisaatoon nañ ko bu soriwul muy hadith euh, bi nga xamante ne nii mooy mille deux cent quatre-vingt-sept nga xam ne muy ci chapitre deux cent trente ci baabu fadlil jihad mu ne woon qaala qultu abu dhar qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ayyul waxoon nañ la dina ñëwaat bii nag mooy mujjee bu mu ñëwaat du ñëwaat insha allahu taala kon lépp luñ ci waxoon nañ ko fa waaye lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy kon baabu fadlul ifq gëneelu affranchir waaye nag booy affranchir bëgg gën nag mooy ba gën a kawe fa yow ba nga gën a bëgg ak mat jaam ba gën mat waaw gën a ëpp njariñ ba pare gën a cher comme li Seyna Ali Zaynul Abidin def te moom xam nga euh, Seyna Ali radiyallahu anhu defoon na fi lu mel noonu bi suñu borom doon wax naan alladhina yunfiquna fi mooy sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa am na waaw wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawatu wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين te suuratu Ali Imran aaya 133 aaya 134 mu ne wasaari'u way te jëkkalante leen way concurrencez-vous ilaa maghfira jëm ci njéggal boo xam ne muy tukkee min rabbikum ci seen borom wa jannati nag ajjana joo xamante ne ni arduha largeur ba as-samaawaatu lay tolloog asamaan wal ardu suuf moom nag préparé nañ ko waajalees ne ko lil muttaqiina ngir ñi nga xam ne ñooy teet seen borom tabaaraka wa taala di tëkk di takkook ay ndigalam tay sore ay tereem te yàlla tax ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy dépenser fi saraa mooy buy neex wa dara yak jamonoy lor yi mooy jamono yoo xam neexu la dépensé wal kaadimiina al ghayz ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wan seen lor seen mer wal aafiina tey jéggale ani naasi ci nit ñi wallaahu te borom bi yuhibbu dafa sopp lool al muhsiniina ñi rafetal ñi def lii ñoo àgg darajatul ihsaan ka nga ne ca kaw mooy bokk na ci seydina ali zaynul abidin radiyallahu an ali rasulillah sallallahu alayhi wa boobu bokk na ci nettal yu ne moom mii am na ñu ne woon Amr ibn Maymun la tamit ñu ko nettal ci Amr ibn Maymun muy taabiin bu mag boobu rahmatullah alayhi rahmatullah alayhi mooy kene dafa amoon benn jaam bu ko doon sottil muy jàpp bi mu koy sottil nag bool bi mooy ndab bi mu defoon kii bi ndox mi mu koy sottil xam nga da lay tiim affaire bu wadd rek dal ci bopp bi rek mu toj mu commencé naaj mu xam ne ah kilifaam de jaama boromam daal dinay mer mu ne alladina léegi mu fàttale ko nii wal kaadimiina al ghayza waaye du jaam bu xamul tus boo xamul bu xamul woon tus du neexal li weere ah fàttale ko aaya bi borom bi de tagg nag ci ñi nga xam ne dañuy wan seen lor mu ne kasamtu ay di man ali zaynul radiyallahu anhu muñ euh, euh, nëbb naa sama mer wala fii naa mu ne afawtu anki baal naa la li nga def wallahu mu ne ko jaam dina ko wallahu yuhibbul muhsinin bi daa ñuy rafetal mu ne ko idhab fa anta hur demal naa la te plus jaam te libre waaw <laughs> oh, waaye yow saa yi saa yi ah, ta'ala alam kon nag jeexal nañu bunt bi daal la